leeral nañu ñun tamit ila yawmi din ha jazaa an al-islam xayra xayra ma jazaa Allahu nabiyyan an an an an amin sallallahu alayhi wa mu continuer mu bu demee nii nag bañ yëkkati ko ba dara desatu fa nit ñi nag la nga xamoon démb ca di ko ak wóorute yow tax na nga yaakaar ne waajee ngi wóor ba léegi mu ne moo tax nag bu lool amee fa yusbihu an-nas nit ñi xëy na <laughs> yatabaaya'una ñuy jënd ko jaay di def seen transaction yi muy jënd ko jaay mi xam waaye ak contrat yi ñuy amalante seen biir nga xam ne ay façon jënd ko jaay la waaye <laughs> falaa yakaadu xaajoo daana ko doo xaw a kenn yu addi amaana doo <laughs> xaw gis kenn koo xam ne dina joxe kóolute gi nga xam ne kay jënd kóolute gi muy placé ka koy jaay ah est-ce que marchandise mi jaar na yoon est amul loo xam ne vice bu ci nekk caché waaye kay jënd sax kay jaay am ci moom kóolute ne waa ji nax la waaw est loolu daanaka doo xaw a gis kenn ahadun yu'addi al-amaana koo xam ne dina wàccoog ak kóolute waaw ku ko wóolu mu daldi wàccoo kóolute lañ placé ka nga placé ton confiance daanaka doo ko xaw gis allahu akbar fuu kuy respecté seen kàddoog ak lañ lay jaay wala lañ lay wax mu ne loolu doo ko xaw a gis mooy day néew ñu néew ñooy wóorati xatta yuqaalu yonent ma xatta yuqaala xatta bu ñëwee rek verbe bay ñëw nekk mu daane ah xatta yu la lay doon waaw <laughs> waaw <laughs> waaw xatta yu xaala ba xam ne moom la ñuy waxee ne inna fii bani fulaan dina dem nañ naan ca waa diw de waa doomi diw de rajulan amina foofu de am na ku fa wóor tellement wóor day gis ku wóor day day day raar daare raar lay doon waaw daanaka gis pour day jafe lool nekk aziz waaw lu raar lu jafee ab ba ni nga xam ne ci la naan inna fii ci la naan inna fii bani fulaan ah ca waa diw de doomi diw de rajulan am na fa rajulan góor goo xam ne amina ku wóor la wal iyaazu billah wal iyaazu billah loo <laughs> inna fii bani fulaana inna fi bani fulan rajulan amina waaw tellement mooy yow li nga doon mooy li mu wax ne moom gisoon naa bu njëkk bi mooy temps yooyu saxaaba yi ni ni ñoo wóoru ñu bari ñoo ñu ëppoon foo romb gi ñu ëllëg ñu wóor ñu lu na du mujj nii de dina dem ba naan gis nga diw bu njëkkatee mbir foo ñoom diw de <laughs> diw daal boo fa wóor am na daal benn góor bu wóor diw de wóor na waaw xam nga loolu koo xam ne yow yow ay million cent yoo jël jaaju nekk <laughs> daanaka kenn wóorul waaw daanaka kenn wóorul wal iyaazu billaah mu ne mu tekki ba ni ñuy waxe ne li rajuli da ngay gis góor goo xam ne gaay dañ koy tagg waaw naan maa aji la de waaye sa waaye kenn ginu ko jàpp kenn ginu ko ceene kenn ginu koo dëgër bi yéemu mooy yéemootuñ ci jikko yu nit ki am waaye la lañuy yéemu hein ci apparence am waaw ñu naan maa aji la de ay way diw kay <laughs> diw maa aji la de waaw ko gën a dëgër maa azrafa waay waay kat moo ko gën moo tax xoolal azrafa ndeysaan az-zarim az mooy ku charmant <laughs> ku charmant ku élégant ku courtois ku gentil ku galant mooy loolu mooy nattukaayu nit ñi léegi ba ni ñuy waxe ay way diw ceede na ak a dëgër mooy dañuy dañuy ñoom moo tax gars yi euh, kii la ñuy yora ah. ñi ci xam nii machine yooyu ñuy ñuy defee sport ci seen néeg yi moom la ñuy ut teg waaw taxaw ci tapis yooyu tapis roulant yooyu ci la tapis roulant ci la ñuy taxaw bës di cardio kay waaw di cardio rek tey caaxaankat lañ waxuñ ne baaxul ah attention. voilà parce que nit ñi léeg-léeg boo waxee yenn yi rek ñu jàpp ne da ngaa wax ne loolu baaxul non loolu kay lu baax la nit da ngay entretenir yaram yu la fa borom jox nga bañ nekk koo xam ne yow feebar bu ñëw yow feebar yi bu ñëw dal la tellement parce que da ngaa toog ah ah loo xam ne booy looy defee cardio wala di di léeg-léeg dem euh, yaram loolu kay ci nga da nga ko war a def waaw lépp nag nekk ngir nga am loo xam ne ngërëmu yàlla. jaamu yàlla bi ak ya ngay def ngir sa borom ak dundal li ñu jaamee jàppale leen ak sa bopp ak yooyu ak taxaw ci chantier yàlla yi gin koo mën a def loolu kay waxuñu ko waaw mooy attention waxuñu loolu ah te ni loolu baaxul ay bu ko kon ku yor cardio gars yi di la xoole bët ah diw de moom gis naa ne temps yi wax moom amoon na ko quoi déedéet affaire bi loolu wax mooy kii defu ko ngir dara da koo def rek ngir impressionner nit ñi ginnaaw ci ginnaaw waaw day kii ci néegam wala benn salle boo xam ne salle de sport boo xam ne comme que du ko bokk nit ñi sinon moom àgg na foo xam ne kawe na te am nay moyen da koy jënd de waaye ay décathlon yi façon yooyu la koy wute te waaw di entraîne nag jàpp gars yi naan ak ay oh waaw moom moom moom moom moom moom masha Allah maa ajlada maa azrafa waay waay ko gën a rafet waay ay waay ku ko gën a kii kii daal moo neex a nekkal waay maa anqada lu ko ëpp xel <laughs> saay parce que da leen di da di njuuy ci ay xalaatam yi nga xam ne xam na ne waa jamono ji li leen neex mooy ay idée ay idée philosophique kese ay xalaat yi jiw nii ñuy yéemu rek <laughs> waaw waaye ñu ñu loolu la ñuy eh, eh, eh, tagge nit waaye jamais mooy li ñuy tagg nit mooy apparence ak yoo xam ne c'est mondain affaire àddina kese waaye xam-xam ba ba nga xam ne mooy jariñ te mu jariñoo ci di ko paas nit ñi te yàlla tax ak jëfam ju rafet ak jikko yu rafet ak kóolu seen loolu sax nekkul lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu nit waaw moo tax milliards yi mooy lunettes yi ñuy xoole moo weng moo dëng léegi dañuy tagg nit loo xam dañ naan nii lii nan lañ ci mën a tagg nit waaw ay apparence moom kay boo ko xoolee leer gi muy dégager waaye ma ne bàyyi yooyu ngay wax nga naan lan yéeféer bi Abu Lahab Abu Lahab Abu Lahab mais Abu Lahab dafa leeroon na ah. lu rafet ñoo ko doon woowe Abu Lahab tellement comme ni safara leere buy tàkk noonu moom dafa leeroon rafet tax nit ñi surtout lambda yi waxoon naa lambda nag mën na nekk ku ne léegi lambda oustaz biñ naan moom sax moo xam di jàngale léeg-léeg ci rajo bi boo ko dégloo xam ne waa ji mooy baayu lambda sëriñ bi ñuy duut baaraam ñenn ñu naan dañuy tax ci barke boo ko dégloo wala rien nga xool ko gis ko apparence rek xam ne kii moom <laughs> ndaysaan ñi ñiy wax ci moom li ñuy wax ci moom kefee wan wax ci ñoom loolu waaye ku xam jamais ku ràññee tey wax te yàlla tax jamais mu daal du koy seedeel loolu kooku am daa bu te ñu ngi taasu ci barkeem waaw kon nag affaire yi <laughs> ndax affaire yee weñ moom la ñu yeneen may sasam di wax nii nit ki ki ñuy tagg léegi li ñu koy tagge mooy lan maa aj la da ay way lu ko gën a jàpp lu ko gën a dëgër waaj yi maa aj la da maa azrafa maa aqla waaw lu ko gën a am xel mu leen di njuuy rek ay idées yoo xam ne ci téere yi la ko déggee philosophie yi ak ay neena ñoo ak wax yoo xam ne ci biti nii day rafet gaa yi naan moom nag waxtaanam ak am solo fu kawe lañuy yóbbu waxtaan boo xam ne nit koo xam ne diine lañu la xame di nga wax ba pare man naa wax quatre heures de temps comme ñu ko fi waxe woon bu waxee alquran tarxiis la bu waxee hadis tarxiis la wala bu ko waxee lam cay wax day juunu amul kenn ku firee laa moom ni ko firee ku dul moom du boroom xam bu jiitu du kenn ku yiw ni moom mu koy firee ay xalaata gaa yi naan sawaay moo sawaay moo raw ñépp mu ne loolu la gaa yi di wax ma anqala mu ne waaye lii mooy réalité yonent sallallahu alayhi wasallam wax mu ne wa fi qalbi tarkat nekkul ci xolu waajooju ñuy tagge noonu misqaalu habbatin min xardalin min al iman waxuma la kóolute kese de mais la gën a garaaw sax watul ci moom mooy te nekkul fii qalbihi ci xolam misqaalu habbatin lu toll ni peppu poobar min xardalin pe hein Euh, pepp kii euh, ab ab poobar <laughs> moutarde ma naan poobar moutarde réew <laughs> moutarde nag day waaw lu toll noonu sax nekkul ci moom nin imaan ci ngëm yàlla dara dara benn ngëm yàlla newut ci moom lépp ay ay ay fala falaara rek apparence kese yéene bee taaru rek ak yaram yi mooy nes nese ak yi muy wax waaw mais ndekete yoo xolam dara newu ci kooku nag mooy la munaafiq bu mag lay doon moom la ñoom la suñu borom bi wax naan gaa yi de idaa ra'aytahum tu'jibuka ajsaamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum xushubun musannada bi muy wax ci suuratul munaafiquun di décrire di di wane jikkoy naafiq yi yonent bi la wax de bi lay waxal sallallahu alayhi kon nag bu ma wax keneen mu ne ko gis nga naafiq yi pur pur et dur waxuñu naafiq bi ñu doon wax ci jotaay bee weesu naafiqu jëf nga xam ne da am yenn yu mu am léeg-léeg mu dal ko lu ko waxuñu ko. mais bés bu yooyu yëpp yonent way saa saa waxoon ñeent yooyu yëpp réunir ci moom ci loo xam ne da koo daganal ne yii yëpp dagal loo waaw boo neexee def di nax nit ñi di leen wor bu waxee dëgg ba pare jàpp ne lii lépp dagal na kooku moom naa fekk pire la waaw kooku naa fekk pire la moo tax yonent way saa saa am ne arba'un yaa ngi ku mu oh, oh, ci yow mooy daj ci yow dëgg dëgg dëgg nga jàpp ne c'est normal nga mel lii wax yi ngay wax te du dëgg nga jàpp ne c'est normal wax yi ngay war nit ñi c'est normal waaw boo xuloo nit wala joteeg moom njàpp daram kaccoore ko lool nga foog ne c'est normal waaw boo joxee rendez-vous di forcé nga foog ne c'est normal jàpp ne c'est normal ginnaaw bi nga xam ne yàlla da koo xaraamal kooku naa fekk pire mais ki muy dal léeg-léeg kooku waxuñu ko looloo ma ñëw. bii suñu boroom nag di leeral ne naafiq yow yonentu way sa sam idaa ra'aytahum boo leen gisee tu'jibuka ajsamuhum waaw gis nga seen yaram seen yaram ah dañ lay yéem ndax seen apparence kese la ñuy toppatoo mooy comme rek lii la wa yaqulu te bu ñu waxee tasma li qawlihim di nga déglu seen wax bu lii wax nga leen di déglu lu tax ndax seen lépp dañ koy orner di xool ban moo lañ war a utiliser nan la fu ñu dem rek mel ni ñoom ndax muzabzabina bayna zalik ah la ila haula wala ila haula couleur fu mu dem comme kàkkatar nañu mel noonu lay fexee mel fii daal alquran rek la ñuy wax xaaral ma ñëw tey laa leen di xamal ut aaya yoo xam ne da leen di fexe mokkal sinon avant mokkalu leen woon bu ñëwee di ruur gaay di kii xool leen ne lu borom xam-xam yenn yi wax muy wax foo jaar bi ñu leen déglu ndax ni ñuy rafetale seen kàddu yi bu dee ay idée la neex ñu jàpp ci idée philosophique yi yooyu di wax rek waaw wa in yaqulu tasma' li qawlihim waaye seen réalité mooy leen musannada ñu ngi mel ni ay bant yoo xam ne yow dara newut yi ñu wéer ci miir gis nga bu ñu leen di bu ñuy xëcc miir bi wala bu ñu miir bu ñu wéer fenn bu ñuy xëcc lañ ko wéer muy wax mooy du ñu dara amul lu ñu taxaw waaw taxawuñ ci dara <coughs> mu ne gaa yi nag noonu lañ nal da koy gis ñu koy tagg niin wawaa fii qalbi te newul ci xolam dëgg-dëgg mis qaalu habatin min xardal <coughs> waaw lu toll ni ab grain de moutarde laa wax mooy lu ndaw mel ni atum ci toll noonu ci gën yàlla amu waxoon nañ la lii li imaam al-Hafiz ne ñenn ñi dañoo xam lii mooy tax kon al amaana imaan lay tekki mooy déedéet mooy laazimam la rek mooy ndax li yonent lay saa saa kenn amul ngëm yàlla bu mat boo amul kóolu bi déedéet kon mu ne wala kat léegi nag lii la ne yonent lay saa wax lëkkaale mag suñu bunt bi daa leer baabul amri bi adaa'il amaan digle buntu digle ci ñuy jooxe li nga xam ne mooy amaana li nga xam ne mooy kóolu tëye waaw mooy ñàkk koo joxe la la lay def nii ngay mel sa apparence mooy niru lu baax ndekete sa dara baaxut waaw sa dara baaxut non sa dara baaxul ku yées la waaw kon nag joxe ko moo lay muccal malgré va contre vents et marées ak ñu mel ni mën mel yow fexeel di joxe li ñoo xam ne mooy kóolu léegi nag Seydina Xudayfa ne wa laqad ataa alayya zaman mu ne kantaa man moom dikkaloon na ma borom bi def na ma dund dikkoon na ci man zaman jamono joo xam ne wa maa ubaali ayyakum baaya'at doonu ma woon faale di bàyyi xel kan laa jaayantee kan laa jëndanteelam diin baayaatu bi comme bi ñoom al imaam al euh, kii wax euh, euh, al qaadi Iyaad

transaction boobu jënd ak njaay loolu lay wax waaw mooy al bay'u wa shira al ma'rufaan yi nga xam ne xam nañ leen lu tax lu tax manu la nekk parce que tan la ñu jaaya ndax li mu wax eh, après yéeféer bi muy wax yéeféer est-ce que moom mu nekk xalifa julli ñi loolu man da waaw loolu manu nekk mooy du loolu lu ci jublu waaye li muy wax mooy jaayante ñi nga xam ne mooy damay jënd ak jaay waaw ki nga xam ne damay jënd di jaayanteeg moom waaw mooy ay al fi sirri ak yu mel noonu la waaye du al nekk xalifa wala euh, li nga xamante ne mooy yooyule hmm? moo tax ku mel ne al imaam Abu Ubayd ak ñoom al imaam al qaadi rahmatullah alayhima ñu am na ñoo xam ne dañ koo tekkee jaayante euh, xilaafa wala jiit ñoom euh, ñoom bañ nañ lool gin koo leeral mais wax nañ dëgg waaw loolu dafa leer te ne waxul loolu kan la ñuy eh, koo xam ne ab yéefam ndax mu ne kon mu ne man romb na ci man jamono joo xam ne laa yi <coughs> wa maa ubaali ayyakum baayaat doon woon faale doon woon bàyyi xel kan laa jëndanteel bu may jënd. ñëw ci marché bi di jënd wala ma am koo xam ne da damaa dajeeg moom mu am lu muy jaay ma wax moom ci kaddu mu ne ma lii de lii laa lay jaay lii laa koy jaay ak yooyu ma jënd mu ne jamono jooju xew na ci man la intaana man man dama doon jëndanteeg moom di jaayanteeg moom saa may bàyyi xel ci dara parce que nit ñi dañoo wóoroon jamono jooju mu ne lu tax jamono jooju ndax la intaana musliman bu dee ne waaja ma doon jaayanteel di jëndante ak moom musliman aji ab jullit la fekk ah mu nax ma wala yu mel noonu la yaruddannahu alayya diino leer na ma bu demee këram dina rëccuwaat ta diineem ji xam ne ci la nekk dina ko yedd dina tax mu ñëwaat ba fekk ma fa ma nekk ne ma ah la ma la waxoon la ma la jaayoon kat daa am vice am na lu ci baaxul loo xam ne dama la ko nëbboon waaw waaw loo xam ne kat dama la ko nëbboon kon nag Ah, euh, maa ngi lay yëgal lool nga jéggal ma te nga jëlaat li nga xam ne moom nga yoroon man maa juumal loolu moom leer na ma ne loolu dina am te bu dee jullit la jamono jooju loolu la waaw noonu lay demee mooy gëm yàlla moo koy wommataat ba ci man ngir mu delloo ma sama àq bi mu ma jëlal waaw mu ne wa in kaana nasraniya kanta bu dee ab chrétien la aw yahudiyan am nasara wala yahud la yaruddannahu alayya sa'i te nga xam ne moo ko chef jiite ko ndax temps yi réew julli ñi doonuñu woon euh, jox mu liggéey ci yooyu ñu yoroon ay jaam yoo xam ne euh, nekkuñu ay jullit mooy lu dul ay jullit lañ doon salarié yu bari seen jaam yi nga xam ne duñu jullit bu ñu leen joxoon ñoom dañuy topp seen gannaaw xool est li ñu def jaadu naam di mu ne bu ko defee ñoom bu dee ñooy la moo tax al imaamu Nawawi mu ne as-sa'i yi wali alayhi ka nga xam ne moom méngoo ay mbiram mooy chef koo kooku nga xam ne du jullit nekk ci yéefu ci réewu jullit yi moo xam chrétien la wala euh, euh, na wala euh, juif mu ne bu dee kooku mooy jamono jooj la yoxe mooy jamonoy salaf yi jamonoy saxaaba yi rab yu mag yonent ba ay saafara ak ñaari xalifaa bi Seydina Abu Bakar ak Seydina Umar lii waroon xew waaw wa in kaana nasraaniyan aw yahudiyyan la yaruddannahu alayya saa'i te koy toppatoo ay mbiram yor ay mbiram dina ma ko delloo ak ba mu jël ci man te du yoon bu ñëwee bay diw diw de nax nga ko jëlal nga delloo ko waaw mu ne wa loolu mooy jamono jooj waaw loolu mooy jamono jooj ndax nit ñi dañoo wóorul waaye mu ne kantaa léegi wa amal ma waaw kantaa léegi moom famaa kuntu nekkuma man Hudayfa ubayi'u minkum illaa fulaanan wa fulaanan man nekkuma fi di jaa di jëndanteeg di tay jaayateeg lu dul di wa bi man léegi ni may kii kantaa léegi képp ku may jëndanteel dama koy seetal parce que mooy tàmbali naa am kiccu kóolute ci xol nit ñi tàmbali naa am Allah tàmbali naa am ba nit ñu bari wóorutul moo tax léegi man xolay fa damay seet kan laay kan laay séqateel benn transaction parce que gaa yi wóoruñ moo tax yenn kese laay kii mooy illaa fulaanan lu dul diwum diw soit tuddoon na leen wala rek mu ne diwum diw ngir wan ne ñooñu tuutee tuutee tuuti lañu allah wal iyaadu billah wal iyaadu billah kon nag mu ngi noonu mu ne moom daal mbir mi fii la mujje <laughs> fii la mujje waaw allahu akbar allah ndax moom dafa jàpp mooy jamono yooyu bi kóorute amee ndax lool la mooy eh, eh, mbir bu xalaba majorité amee ci lenn jarul yenn ñu koy seet moo tax acte yu bari yi dafa baree jàngat ah, mais xam naa duñ ci mën a taxawoo mooy euh, euh, acte dañ koy teg ci lu ëpp ah al hukm ala lil ghalib wan nadiru la hukma la loolu règle la bu euh, boroom xam-xam yi di génne al hukm gis nga acte li ñuy acte mooy lil ghalib dañ koy jox majorité li ëpp lu ñuy xew comme que jamono yu lu ëpp nekk di xool kan laa jëndantee jaayanteel xam naa ne lu ci man de am buñ mën a xëy dinañ ñëwaat kenn bu dee jullit jullitam dina ko delloo ci man bu dee di jullit Euh, ka koy toppatooy mbiram dina ko delloo wàcc na waaye léegi comme que wóoratul mooy comme que amaana léegi dafa raar lépp mooy al ah, xiyaana woon kon bu boobaa loolu la ñuy àtteewoo moo tax kon damay prudent moo tax taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman wal makan soppeeku àtte yi ci soppeeku jamono yi ak waxtu yi loolu it dañ koy jële ci xadiis bi moo tax Seydina Xudayfa eh, man de léegi moom ah dara. du ma jëndante jaayanteel loolu ñu néew ci ñun ñoo xam ne am naa ci ñoom kóolute ndax nag mbir yi ñoom xaal yi ñoo soppeeku de la mu xamoon jamono yonent yu mag yi comme ne al imaam Ibn al wax loolu dafa soppeeku waaw kantaa léegi ak waraatee moo commencé bari moo tax saxaaba yi loolu Seydina Ibn Abbaas nee na radiyallahu anhu jamono képp ko wax qaala qaala rasulullah yonent bi saa saam nee na comme ne sax imam muslim nit ñi dañ lay wëral dañ lay wër di ngir déglu la ngir jële ci yow xam-xam mais mu ne ñéppi nag nga xamante ne nit ñi rakibu sa'ba wa dalul ci la ñuy yéeg ci lu ne mooy jaral na leen lu ne ngir di nettali ci yonent bi saa yoo xam ne lu dëgg yoo xam ne ñoo koy créé léegi képp ku fi wax ñu ne la waxal kan nga jële wax ji nga wax ne yonent bi saa saam wax loolu nag nit ku nekk dangaa war xam ne jamono ji naan rek Euh, euh, baraatu dimma dëgg jullit bu ne noonu la waaye mooy lan jullit bu ne daa nekk koo xamante ne ni ci yoon war naa wóor mais loolu mooy loolu c'est pas c'est pas tout à loolu amatul non non dañuy seet voilà wax na mooy la sa parole est d'or déedéet dañuy nag ci gàttal kon mu ngi noonu lii mooy xadiis bi li ci imaamu Nawawi teg loolu gis nañ mu ne muttafaqun alayhi bala ñuy jeexal mu ne lii de. al imam al Bukhari ak imam Muslim rahmatullah alayhima soloo nañ ko waaye na ko noonu sëriñ al imam Ahmad soloo na ko ak al imam at-Tirmidhi ak al imam Ibn Majah al-Qazwini rahimahullahu taala kanta imam al Bukhari rahimahullahu taala indi na ko ci ñaari bërëb muy e, bërëb bi nga xamante ne nii e, e, indi na ko ci baabu raf'il kitaabu riqaaq baabu raf'il amaana foofu indi na ko moom al imaam al Buxaari Muhammad ibn Ismaa'il waaye indi na ko tamit eh, ci li nga xamante ne mooy eh, eh, beneen bërëb muy kitaabul fitan baabun idaa baqiya fii xusaalati min an-naas kon loolu kanta imaamu Muslim tey duñ mën a dugg ci ñoom lan lañ ko soloowe en tout cas alhamdulillah ndax dafa gudd affaire bi te suñu waxtu jot na dañoo war a génn ah kanta imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala moom mu ngi doon ci kitaabul imaan buntu bi suraax yi def baabu raf'il amaana wal imaan ah buntu yëkkati amaana ak al imaan nga xamante ne wala ci lu gàtt rek ñu jël benn bi al imaam al al al Buxaari rahimahullahu taala mu ne haddathana Muhammad ibn Kathir qaala akhbarana Sufyan fi kitaabul fitan foofule qaala haddathana Sufyan haddathana qaala haddathana al-A'mash an Zayd ibn Wahb qaala haddathana Hudhayfa noonu la ko ëndee foofu kanta beneen bi fële dana haddathana Muhammad ibn Kathir qaala haddathana Sufyan qaala haddathana al-A'mash an Zayd ibn Wahb qaala haddathana Hudhayfa kanta al-imam Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba qaala haddathana Abu Muawiya wa Waki'